di suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim fa araada an yastafizzahum minal ardi fa aghraqnaahu wa man ma'ahu jamii'an suñu boroom azza wa jal di wax ci laaya bi nga xam ne mooy téeméer bi ak ñett kon ci jataay bii ñu weesu moo taxoon ñu ne newoon ci ci mbiru tisaayaat yooyu juróom-ñeenti laay yooyu suñu boroom joxoon seydina Muusa alayhi salaam ngir mu yóbbu ko ci Firawna ak gaayam ya ngir ñu gëm léegi Firawna naan ko man jàpp naa ne yow mii dañ laa jabar wala dañ laa wor mu ne ko yow yaa gina xam ne Firawna ki yii nii kenn wàccewu ko kudul boroom asamaan ak suude mu leer naññ amul benn pënd ak lëndëm lëndëm de te man firawna man Muusaa mi alayhi salaam xam naa ne jàpp naa ne yow firawna mi dangaa nekk koo xam ne dañ laa dëddale jiiw daal ak yey wax yi ci amoon ci masbuura ñu boroom nag di continuer mu ne fa araada ba Seydina Muusa nag jàppee ci lii Firawna fexe na wax a ah, Seydina Muusa jàpp ci mbir mi te naan ko ba pare teg ci naan ko wa arsil bam bokk na ñu ma diggal te sama boroom digal ma ko mooy nga libérer banu israil yi nga jàpp def leen jaam di leen liggéeyloo wa araada fa araada firawna nam man ak ginnaaw ba nga xam ne Muusaa daal alayhi salaam sayna Muusaa mi nangu la bàyyi yi muy woote firawna nag bëgg ak ña ko gëm moom an yastafizzahum mu daal di leen xatal ci suuf si daal di leen fii bundu xataal ba nim leen minal ardi ba génn leen fi fii nii ci suufu Égypte yi ba mu ko defee léegi nag fa aghraqnaahu mooy daal di leen fii sonal gina yokku pression bi ndax képp ku gëm mu lay gën a teg ay daan teg la ngay liggéey yu gën a metti loolu lañ doon def minal ardi ci suuf si ba pare nag fa aghraqnaahu suñu borom ne nag ca gannaaw nag ma daal di koy labal mooy ba ma nee Seyna Muusaa léegi sax demal ci guddi gi yàgg ñoom génneel foo suuf sama leen waxoon ngeen dem foo fële léegi fa aghraqnaahu nee na ma daal di koy labal moom ak ñaan àndoon ak moom ca caay-caay yoo gële nan doon wax nañ topp ñii woowal ma fee gaa yi inna haula yi ñii daal nekkuñ lu dul la shirsimatun as mbooloo su ndaw lañ xaliiluna as mbooloo soo xam ne duñu tus ñu dem li jël di seeni mbir ñëwaat suñu boroom ne ma daal di leen ma daal di koy labal ak ña nga xam ne ñoo ko àndoon ak moom jami'an mbooleem seen waqul naa ginnaaw ga nag ñu wax min ba'dihi ginnaaw ba ñu labalee firawna mi li bani israila wax doomu israil yi nga xam ne moom la tuddee li nga bii tamit ndax wax nañ la mooy suuratul isra waaye mooy suuratu bani israil alayhi salaatu wasalaam suñu boroom wax leen muy sëtam yi moom seydina yaqub yooyu àndoon ak seydina muusa mu wax leen ne leen uskunul arda ay wa dëkk leen suuf si nag léegi ginnaaw bi ma leen muccalee ki nga xam ne mooy seen noon bu mag bi fa idaa jaa wa'dul aaxira te nag na ngeen yëg ne fa idaa jaa bés bu dikkee wa'dul aaxirati mooy digg ba nga xam ne mooy digg bi ma leen dig ne yawmal qiyaam bu mujj ba dige bu mujj ba ba nga xam ne ci laa leen di dekkale daal di leen pang daal di leen dajale ngir xisaab leen de jinaa bikum lafiifa dinaa leen dikke mooy dinaa leen dekk li ñépp laay indi waa waawow mbooleem seen yéen ñii ak Firawna ak ña leen weddi woon ak ña gëmoon ak ah, ñii fi masa jaar ñépp dinaa leen dajale yéen ñépp am ñu ne mooy min huna min ha huna wa min ha huna mooy dinaa leen dajale ñii ma jële leen fële ku nekk ak fa nga faatoo woon foo ñee fële ñii fële ñu daal leen dajale fii ak fële fu nekk ñu daal di leen dajale kon jéenaa bi comme jami la fii faa des nañ leen dajale indi leen pang leen yéen ñépp waaye nag suñu borom tabaaraka wa ta'aala ne di jeexal nag mu ngi wax ci laaya yu mujj yi mu ne wa bil haqqi anzalna mo ne aaya yii alquraan ji waa Makka di weddi wa bil haqqi ci dëgg di de anzalnaahu lañu ko wàccee wa bil haqqi te ci dëgg nazal mooy léppam alquraan dëgg la de ci bil haqqi anzalna ci dëgg la koy borom bi wàccee wa bil haqqi te ci dëgg tamit la jaar nazala ba wàcce kon nag wa ma arsalnaaka te ñun nag yónni wuñu la yow rasulullah wasallama illaa lu dul mubashiran ñoo xam da ngay bëggal ñi gëm wa tey xupp ñi nga xamante ne ñooy weddikat yi waaye ñi gëmit dañuy soxla léeg-léeg ñu leen di xupp ndax bu ñu nekkee ci loo xam ne ak ndëng-ndëng la ne mu ne wa qur'anan waaye tamit maa wàcce li nga xamante ne alquran jii nga xamante ne nii farraqnaahu ñun ñoo ko def dal di koy tàqalee nii di la ko ëndil par ndànk-ndànk lu tax di ko wàcce te wàcce wuñ ko d'un coup mooy jox la ko noo ko alquran alquran benn yoon yónni ko lépp suñu borom ne defuma ko est ce que jaami ñoo may wax li may def man maa koy di di ko yónni boo rattal di koy yónni di la ko jàngal tartiila mu ne kon wa quraanan te alquran ji de farraqnaahu ñun ñoo koy wàcce nii ci ndànk ndànk de ñoo koy wàccee nii ci yow yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daal di la koy leeralal leeral la li nga xamante ne nii mooy la xaraamal xaraam ja xaraar xalaal jaak xaraam ja loolu lépp ñu daal di koy leeral leeral li nga xam ne teqantal fi diggante dëgg ak li nga xam ne mooy caaxaan waaye it daal di fi matal daal di fi leeral moom alquran ji farraqnaahu ñoo ci taqale leeral ci li nga xamante ne mooy dëgg ak de li taqra'ahu ngir nga jàngal ko ala naasi di ko jàngal ba agsi ci ñoom ala muksin ci ndànk-ndànk par étape par étape bu luy xewee suñu boroom wàcce loo xam ne ca la atte yi nga xam ne moom la wàcce ak la mu namm ci jaam yeeg lañ ci war a jànge mu wàcce leen ko par ndànk-ndànk ci li nga xam ne mooy at yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salatu wasalaam dundu ginnaaw bi nga xam ne ci la révélation bi yonent bi officiel wa nazzalnaahu te ñun ñoo ko doon wàcce par ndànk-ndànk tanzilan ak wàcce wàcce par ndànk-ndànk par événement par xew-xew xul bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom ne ko waxal aminu bihi aw laa tu'minu yéen yéefér yi nag yéen waa Quraysh waaye yéen waa àddina bi ba àddinay tukki bi bihi gëm ngeen ci alquran gi gëm ngeen alquran aw laa tu'minu walla boo ngeen bañ koo gëm mu ne gëm leen ko walla ngeen ñàkk koo gëm loolu nag moom ab tëkku la mooy lan kon bu ma neexee ma gëm bu ma neexee bañ a gëm déedéet mooy yéen Quraysh si yi yéen waa àddina bi gëm leen wala ngeen ñàkk gëm yéen ay seet innal ladina utul ilma ngeen xam ne ñi nga xam ne ñoom laa jox xam-xam ñi nga xam ne xam bu leer dikkal na leen ci ñi nga xam ne ñoo fi newoon te ñu joxoon leen diine yu njëkk ya mooy tawraat ak injiil ña nga xam ne ñoo ci sincère te dëgg rek tax leen a jóg ñooñu de am ñu ne mooy nit ñi nga xamante ne nii mooy yonent yonent yi dëgg-dëgg alayhimu salaatu wassalaam ñoom de am ñu ne mooy ki nga xam ne rek mooy sàkku leer di sàkku diine te yàlla tax day borom bi jox leen xam-xam bu ñuy niitoo min qablihi te jiitu woon li nga xamante ne nii mooy alquran ji laata muy ñëw ñooñu comme ñoom Waraqa ak ñu Nawfal comme ni ñu ko tudde woon te dëkkoon Quraysh ak ñeneen ak ñeneen ak yahud yi nga xamante ne ñoom Abdallah ibn Salam après ñooñu de i ñoom de min qablihi ni nga xam ne joxoon nañ leen xam-xam lu jiitu woon alquran idaa yutla alayhim ñoom de bees leen ma soxna jàngal alquran ci seen kaw taril leen ko daal leen koy liiral yaxiruuna lil adqaan dañu doon rot ngaal di jiital li nga xamante ne mooy seen sikkim yi seen manton yi boo xam ne mooy ni ngay noonu di sëgg bala ngay àgg xam booy wàcc ci suuf sa yi mooy di lex yi di daje ci suufu lex yi ci suuf mooy ñaari lex yi ca suuf ca sikkim ba foofu loolu mooy jiitu après nag waaye moo tax boroom xam-xam yi ne lil adqaan day tekki tamit dañuy rot ci seen xar kanam yi sujjadan daal di sujoot di toroxlu ngir seen borom te xam ne lii ci seen borom la jógee wa yaquluuna ñu teg ci di wax naan subhaana rabbina waay gàcc ngaalaamaa suñu borom ay waay suñu borom sori na li nga xam ne moom la ko yéefér yi di daqalta laalu ko aka ko sori sa in kaana wa'du rabbina la mafuula waaye aka sori li nga xam ne moom lañ koy weddil naan ko manula dekkil jaam inkaana nekkul wa'du rabbina aka nekk aka nekk wa'du rabbina li nga xamante ne nii mooy suñu digub borom la mafuula loo xam ne lu muy def la de mooy suñu digub borom daal nekk lu muy def la ginnaaw gi waya xirroo nañu rot gina rot lil adqaan yi daal di rot ci seen seen xar kanam ya wala seen manton ya yabu koo nañu ngay jooy ndax laaya yi ñu dégg mu tukkee ci seen borom waya ziiduhum xushu'a loolu daal di leen rok yokk daal di leen gina yokk nag li nga xam ne mooy ak ragal yàlla ak toroxlu xul suñu borom a ngay tëj saar bi muy laaya bii mooy laaya mooy l'avant-dernier bi mu ne qul ud'u llaha suñu borom nee nem ci bi alayhi salaatu wassalaam wax leen ñoom ñii waaye waxal ñi nga xam ne ñooy mbindeef yi nga xam ne ñoom dañ maa gëm xuli doon la nee leen nañu woo ki nga xamante ne mooy borom bi tabaraka wa taala nañu woo ki nga xamante ne mooy borom bi tabaraka wa taala de boo ñuy ñaan nañu ne allah awi doon rahman wala boog nañu ñaan ki nga xamante ne mooy arrahman mu ne kon ku ngeen ci mën a woo ngeen woowee allah wala ngeen woo arrahman ay ñamata do képp koo xam ne moom geen woo boonee boo nee allah wala nga ne arrahman booy ñaan wala booy jaamu allah wala arrahman booy ñaan waxal allah wala arrahman boo ci wax ayyama tad'u ñaari tur yi bu ngeen ci man di woore na ngeen xam ne moom ngeen di wax moom kenn ki la falahu moom la ñeel al asmaul husna tur ya nga xam ne ñoom ñooy ñu sell ya tarafet kon nag wala tajhar ta nag bul bi béral di kaw a kaw bi salaatika ci sa julli yi wala tuxaafit biha waaye bu ko bu ko wax ci suuf di wàcce sa bopp sa sa baat sa kàddu suufee wabtaghi bayna dhalika sabila na nga jàpp ci diggante wax ci kaw ak wàññi sa baat yoo xam ne aw yoon lii nag boroom xam-xam yi dañ ne yéeféer yi dañ doon wax ne hé Seydina Muhammad de nee woon na yàlla kenn la waaye moom de buñ ko déggee ñu ngi ko dégg muy julli keroog naan allah allah keroog ñu dégg ko muy ñaan naan ar-Rahmaan te ñun xamuñu rahmaan lu dul rahmaanul yamaama suñu boroom ne nag xamal leen ne moo yéen lu ngeen di wax yi xamu ngeen de mooy ngeen woo allah mu ne allah wala mu ne ar tajhar bi salaatika bul di biral sa kàddu yi boo sa julli yi mooy sa njàng mi booy julli sa njàng ma ngay jàng bu ko wax ci kaw ndax mooy Quraysh buñ masoon a dégg yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon naafila di wax ci kaw dañ doon saaga di saaga ki di sabba mooy dañ doon dañ doon ŋàññ alquran di ŋàññ ki ko wàcce di wàññi di ŋàññ ki nga ko wàcce léegi nag suñu borom ne yow deel wax kon ci suuf deel deel wàññi bul bul wax ca kaw ba ñu lay déggee di ŋàññ ki nga xam ne moo wàcce alquran ak ki ko ak ki ñu ko wàcceeg yooyu waaye wala tuxaafit biha waaye bul wax ci suuf ba sa saxaaba yi ngay jiite ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a dégg alquran ba ñoom du ñu ko dégg moo tax mu ne ko léegi nag da jàpp ci diggante wax ci kaw ak wax ci suuf mooy digg doomu loo xam ne laa aw yoon ci sam njàng bu ko defee ku nekk man ñi ci man a jariñoo jariñoo ci te yéeféer yi nekk fële ndax duñ la jege ndax bëgguñ laa jege ñoom duñu ko dégg bay saaga li nga xam ne di ngàññ alquran suñu boroom a ngi wax ci laay bu mujj bi moo qul waqul alhamdulillah te yow yonente bi alayhi salatu wassalaam waxal waaye yowit jullit bi waxal alhamdu mbooleem cant yi lillahi boroom bi tabaraka wa taala dong la ñeel alladi moom mi nga xam ne lam yattaxid waladan masula jàppe kenn doom ta du loolu manu la ne walam yakun lahu sharikun fil mulk te amul kenn koo xam ne moo koy associé moom la bokkal mbiri ci nguuram gi walam yakun lahu waliyyun min adh-dhill te amul koo xamante ne ab parandoo la koo xamante ne ab kii la bokk koo xam ne moom mooy mooy moom moom moom mooy ab associé boo xam ne manu la ñàkk moom moo koy jàppale ngir mbir yu dox voilà que mbir yi daal moom bu ko jox bu ko jàppalul mbir yi du dox loolu amul de wa kabbirhu ta dee ko màggal takbiira ak màggal gu màggal gu jéggi dayo dee ko takbiir di ko maggal moom borom bi tabaaraka wa taala voilà won loolu la kon nag foofu la saar bi yem de walillahi alhamdu wal minna ko da foofu la juzu bi yen kon alhamdulillahi alladhi hadana li hadha ma allah